wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wattabi'uu ahsana maa unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adhaabu baghtatan wa antum laa tash'uruun kon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna laaye bii di juróom fukki bi ak juróom moom lañ mujje woon a gis fi suñu boroom doon wax ne wattabi'u bi mu waxee ne ci kaw bi ko jiitu wa an yi bu dellu leen ilaa rabbikum ci seen boroom wa aslimu lahu te ngeen jébbal ko seen lépp min qabli laata an ya'tiyakumul azaabu mbugal mi di leen dikkal summa laa tunsaruun te bu keroogee fii ci àddina ak alaaxira bu leen bugal mi di dikkal kenn du leen dimbali de mu ne wattabi'u te na ngeen topp ahsana ma unzila ilaykum li gina rafet nga xam ne moom lañu wàcc ci yéen muy alquran ji muy sunnaa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ndax sharia yi fi jaar yépp bi moo ci gën a taaru waaye téere yi fi jaar yépp alquran mooy bi ci gën a mat kon topp leen li nga xam ne moo gina a rafet ñu wàcc ci yéen jaam yi rawatina ñi nga xam ne ay yahud lañ woon ak ay nasaraan bàyyi leen na ngeen ndax yooyu doxatul te ngeen topp li nga xam ne ahsana mooy li gën a taaru ma unzila ilaykum li ñu wàcc ci yéen muy alquran ji lépp loo xamante ne nii moom la boroom bi di digle topp leen ko tey sori li nga xam ne moom la leen di tere ak lim ci waxoon ci jataay bu la weesu walillahi alhamdu wal min qabli laata an yaatiyakumul adaabu mbugal mi di leen dikkal baxtatan ci mbetteel wa antum te yéen bu boobaa laa tashuruna du ngeen yëg de muy fii nag lañ war a tàmbali lañ war a continuer tey muy laayab juróom fukk bi ak benn mu ne an taquulaa suñu boroom ne maa ngi leen di wax ngeen topp li gën rafet ci li li nga xam ne mooy li ma wàcc ci yéen di alquran jii ak sunnaay sama ndaw bi alayhi salaatu an taqula nafsun ngir bakkan bañ a wax ëllëg wala bés bi nga xamante ne nii ci lay faatu naan yaa xasrata waay waay woonaa sama rëccu de ay waay man mii de moom maa ngi rëccu ndeysaan ala ma farrattu ci li nga xam ne moom laa gàttañlu li nga xam ne moom laa bàyyi mu jàll te dexuma ko woon fii jambillaahi ci wàllu borom bi tabaaraka wa taala wa in kuntu te man mii nag di faatu nii nekkuma woon te mbugal mi di ma dikkal walla ma leer ne maa ngi faatu te manatumaa dellu gannaaw te nekkaw ma fi woon lu dul ay caaxaan wan daal nekkuma woon ci sama àddina bi lu dul lamina saaxiriin man daal bokkuma woon li dul ñi nga xamante ni dañ doon saboote ndekete diine ji boroom bi wàcce woon lii nii borom bi tabaaraka wa taala daf ñu koy xamal ñun nii dund balaa ah bëy di weesu mbuus balaa li nga xamante ne nii mooy rëccu di am jamono joo xamante ne rëccu du jariñ dara de moo tax mu ne an taquula mooy li allah taquula ngir bakkan bana wax bu ëllëgee naan yaa xasrataa bis ba muy faatu ngir mu bëgguma muy wax dama leen a teera artu xamal leen ko kon nag na ngeen gaaw topp alquran jii topp li ma digle tey sori samay tere laata bés bi nga xam ne moom amatul porte sans retour la de mooy moom rëcc amatul kenn mënatu la dellu gannaaw bu ñu woowoon médecin yi gën a di nga faatu de kon an taqula muy bañ a wax nafsun benn bakkan yaa xasrataa di jooytu naan hey way man de maa ngi rëccu alaamaa farattu li nga xamante ne nii man de moom gàttañ ñu laa ko fii jambillah mooy ci topp yàlla ci wàllu borom bi tabaaraka wa taala di ko fàttaliku di ko tudd waaye nekk ci li nga xamante ne nii moo tax mu ëndi ñu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax ci xadis boo xamante ne nii al imaamu abu daawud as-sijistaani raxmatullaahi aleyhi daldi na koy solo suñu boro yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne amul benn nit boo xamante ni day toog benn jataay walla muy dox walla mu tëdd ab tëdd te tuddul borom bi tabaaraka wa taala te fàttalewu ko fàttalewu ko xalaatul boromam tabaaraka wa taala moo xam du ko tudd ak xolam wala di ko tudd ak li nga xamante ne làmmiñam wala de xelam nekk ci borom bi tabaaraka wa taala lu dul ne yawmal qiyaam bu ñëwee kooku loolu dina nekk ak rëccu ci moom kon nag gis nga loolu moo tax moo taxoon sëñ bi doon wax naan nit ki na xam ne këne bakkan nokki bu ne kulla nafasin dafa nekk jawharatun nafisatun la tanjali bu dafa nekk li nga xamante ne nii ab wurus wu ga lu gànjaru la loo xamante ne nii du jeex man nga cee am tashtariyal man nga cee jënde lépp lu ñuy joxe ci àddina mën nga koo amee fekk yaa ngi am ay nokki kon nag nokki yooyu yaakaar nga ne moos ku xam loolu di nga fi nekk naan damay rey temps waa man awma lu ma def quoi moo tax non man xaaral ma xool télé yi lan moo fi ne nekk ci caaxaan rek ñoo xamante ni dañuy caaxaan daldi koy caméra tudd koy film ak yooyu yónni la ko nga toog yow nara rey jeexal sa temps bi ci loolu ñoom ñi nga xamante ne yow ak ñoom bokk ngeen sax lu ngeen gëm ñoom jàpp nañ ne yow li nga gëm ku nite warul a gëm loolu le ñoom tubaab yu bari mooy yéeféer yi lañ jàpp que moo mooy jullit ñi kenn ginu leen ñàkk bopp yow ñooñu ñooy jël di la jox ngeen nekk ci mu nekk loo xam ne kër goo dem fekk ko fa wal iyaadu billah ñooñ nga foog ne moos loolu du nekk jar ak ak pertaange ak yibo ak ak rëccu wallahi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ko wax taw xam du dañ de kon nag war nañoo seetaat bu baax fi ñuy jeexale suñu suñu suñu suñu waxtu yi fi nga xam ne fa lañ koy paase nit amul lu mu caaxaane ci kaw suuf borom bi tabaaraka wa taala dane wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma jinne ak nit lulul ngir ñu jaamu mata lool gisoon nañu ko walillaahi alhamdu wal minna waaye wa in kuntu mooy waa alaa maa ci la ma nga xam ne dama koo gàttañlu fii jambillaahi ci sama wàllu borom de doo ko tudd doo ko jaamu boole woo ko ci sa programme lu mu digle bokkul ci say wax buñ la koy wax nga mer waaye tamit nekk ba pare bëgg jàpp kooku wax dëgg yàlla kenn du ko gën a rëccu bu ëllëgee buy génnaa dina dee ba pare mu naan wa in kuntu dama nekkuma woon ndekk ci sama dundu gi lu dul la mina saaxiriina ci ñi nga xam ne dañ doon saboote bu ñuy wax ñu naan xoolal gaay ñuy waxi diine waa waaye booy yi dañoo fumiste quoi lan mooy seen yoon ci suñu dundu waaye nañ ñu may suñu envie waaye ñun dañoo war a suñu live dañoo war a dund comme niñ koy waxe waaye bàyyi leen rek bés bu ñuy ñëwee di faatu wallahi ñu ko rëccu de kon mu ne aw taquula la anna allaha hadaani la kuntu minal muttaqiin mu ne dama leen di wax ngeen topp kon lii ma wàcce ci alquraan muy li gën a rafet lu ma masa wàcce ci kaw suuf laata bés boobu di ñëw damay ragal damay bañ nag an taquula aw taquula walla muy wax bakkan ba di wax naan law anna bu doon ne borom bi tabaaraka wa taala de hadaani gindi woon na ma ca kaw suuf waay waay laata may faatu nii cey bu doon ne boroom bi de gindiwoon na ma ba daldi may jàppandal ci li nga xamante ni mooy ak ma jaamu ko de la kuntu kononte kononte tey dinaa bokk minal muttaqiina ci ñi nga xamante ne ñoo ragal borom bi tabaaraka wa taala xam nga lii muy wax nii dëgg la mooy waaye lii kenn du ko layee mooy ne borom bi amul kenn ku koy gëm amuk ragal yàlla lu dul ne daf koo neex waaye kenn du sori ngëm yàlla ak ragal yàlla lu dul ne daa fekk lool moo soob borom bi tabaaraka wa taala xanaa du moom moo ne wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa Allah rabbul alamin xanaa du moom borom bi azza wa jalla wa ma tashauna dara du leen soob de illaa ndere lulul man yasha allah mu soob borom bi tabaraka wa taala rabbul alamin mooy borom mbindeef loolu mooy li nga xamante ne nii mooy loolu mooy xaqiiqa mooy dëgg mooy réalité waaye loolu jaam da ko manula laye di def say bàkkaar naan daa fekk borom bee tax moo ko bëgg nii xam nga lépp lu xew ci kaw suuf daa fekk mu bëgg ko loolu ñépp ko xam waaye loolu suu adab la tudd mooy di laye loolu mooy ñàkk xam borom bi tabaaraka wa taala ak li nga xamante ne mooy ñàkk lëdëbu ñàkk ak teggin gu gën a màgg mooy loolu loolu moo tax képp koo xam ne loolu ngay laye borom bi danaan la lii mu ci teg la lay wax mooy lan aw la wala mooy nañ ñëw ba ci kanam dinañu gis lan lay wax ku mel nii aw la mu ne ba léegi maa ngi leen di artu di leen gaaw di leen wax ngeen gaaw topp alquran jii ma fi wàcceeg li may wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lan damay ragal aw mooy dama leen di bañal yéen sam borom man li ma leen di bañal moo aw taquula wala muy ba muy wax muy bax xiina taral adaaba bakkan ba di wax mooy damay bañ muy wax keroog de xiina taral azaba bés bi muy gis mbugal mi moo xam laata muy génn àddina walla bu génnee àddina ba dem ñu war koo mbugal mu naan law anna li karra ay waay bu ma amoon ak delluwaay cey buñ ma mënoon a delloo ca sama ndaw bu dee ne faatooguloon mu leer na mu ngi nii di faatu mbugal mi di agsi ci moom comme nam daloon waa aad ba ñu gisee niir yi nekk di ñëw ñu naan hada aaridum mumtiruna lii de dafa nekk li nga xamante ne nii ay ay niir yi la yoo xam ne dañoo ñëw ngir tawal ñu suñu boroom ne mukk li mooy li ngeen doon yàkkamti mooy ngelaw la goo xam ne mbugal mu tar moo ci ne suñu boroom nag ne li ma leen di bañal damay bañal bakkan ba di wax bés ba muy gise mbugal ma laata muy faatu naan law an na lii karra ay waay bu ma amoon ak delluwaay ci sama ndaw delluwaat sama dund gi ba mu leer ma ne dinaa dundaat dee waaye bu boobaa de fa akuna bu ko defee dinaa bokk minal muhsiniina ci ñiy rafetal de walla ad aw taquul dama leen di bañal bakkan ba di wax xiina taral adaaba yawmal qiyaam bu ñëwee ba ne jàmmarloog mbugal mi ma ko doon dégg muy wax naan law an na lii karra waay waay bu ma amoon ak dellu boo xam ne ca àddina de moom laa doon dellu ngir def fa lu baax mooy lan boo fa demee loo fay dem mu ne faakuuna bu ko defee ma bokk minal muhsiniina ci ñi rafet lu ñi nga xam ne ñooy def lu rafet de suñu boroom lan lay tontu képp kuy laye naan dogal di nag naan dogal bee waay balom bee ko dogal danaan